wa an qaylata binti maxramata radiya allahu taala anha annaha qaalat ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa qaacidun wa huwa qaacidun al-qurfusaa wa huwa qaacidun al-qurfusaa falammaa ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam al-mutaxashshica fil jilsati urcidtu ru'idtu min al-faraq rawaahu abu daawud wa tirmidhi rahmatullahi alayhima kon al imaamu abu daawud al imaam ah, an-nawawi <laughs> rahimahullah ginnaaw bi gisee ci jotaay bi ñu génn hadis 822 ci buntu bi ñu nekk di baabu jawaazil istilqaa'i ala al-qafaa wa wad'i ihdaa ar-rijlayni ala al-uxraa idaa lam yaxaf al-inkishaaf al-awra wa jawaazi al-qu'uudi mutarabbi'a wa muhtabiya ñu gisoon muy chapitre garab numéro cent vingt-huit ñu gisoon ci hadiisu Seydina ibnu Umar radiyallahu anhumaa mu doon huit cent vingt-deux annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi finaa'il ka'bati muhtabiyan bi yadayhi hakazaa tey nag euh, ñu war a gis xadis bi ci tegoon ñaara ñu dese buntu bi jeex muy xadis huit cent mu ne waan Qaylata binti Maxramata mu ngi jële ci ndaw soo xam ne saxaabiya bu jigéen la mu ne muy Qayla la tuddoon di doomi Maxrama radiyallahu anha annaha qaalat neena man dara aytu gis naa annabiyya yonente bi sallallahu alayhi wa sallama wa ba ma koy gis xaalam moo doon qaa'idunil dafa tooga woon toogi waa tooginu al-Qurfusa al-Qurfusa gisoon nañ ko jotaay bii ñu génn imaamu Nawawi rahimahullah bi mu indee xadis bële bu Ibnu Umar biñ tudd léegi mu ne wa wasafa bi yadayhi al-ihtiba'a wa huwa al-Qurfusa rawahu al-Bukhari gisoon nañ loolee biñ koy gis taxawoon nañ fa ah, imaamul Bukhari moom li nga xam ne te waxam joo imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne ci Abu Ubayda la ko jëlee kene al qurfusa al qurfusa mooy jilsatul muhtabi benn la rek waaw c'est la même chose ay synonyme la foofu dégg ñu ne la qurfusa ak muhtabi toogin woow nga xam ne fan yi yëpp moom lañ doon wane doon ko melale c'est la même chose benn la waaw léegi nag mu ne noonu laa gise mu toogee mu ne nag fa lamma ra'aytu mooy toog parce que am na beneen bu ñu waxul woon ci al qurfusa <laughs> am na beneen <laughs> beneen façon boo xamante ne nii waxuñu ko woon ah mooy këne nit ki day toog ci jekki ko waayam yi après daal di yëkkati tànkam yi comme noonu euh, daal di koy euh, euh, taf ci nu mu tudd no day kii day beneen bi no bi gisoon nañ ko moom la rek moom lañ gisoon moo yëkkati loxo tànk yi après nga daal di euh, jël say loxo wërale ko ci benn soit nag waa ji defe ko yéeréem bi mu sol mooy mu yosol bloc boo xamante ne nii mu bloqué ko <laughs> euh, tànkam yi mu boole ko ndigg li bloc bloqué ko noonu toog waxoon naa am na ñoo xam dañuy jël benn affaire daal di koy wërale bu benn li am cercle benn wërngël mu mu seen tànk yi ak seen ndigg li ñu daal di toog nag am na beneen al qurfusa day tekki tamit li nga xamante ne nii mooy toogin bi nga xam ne al-qurfusa beneen façon boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy tudd que ne mooy nit ki day toog samp kii yi bëti óomam yi mooy comme yow booy euh, euh, tooginu booy booy julli samp sa bëti óom ah yaa ngi yaa ngi bàyyi xel ba pare ah, bu defee loolu daal di sëgg sëgg jël biir bi xam nga boo euh, euh, moom laa la xoola toogal rek comme ni booy julli yow ñaareelu toogin bi ah nga tooge noonu waaw après même bu dee sampoo sa sa sa sa sa tànk bi comme ni nga koy sampe ci dul mais daa mooy nga sukk voilà mooy sukk li ñu naan tooginu sukk nga sukk après bi nga sukkee nga daal di sëgg mel ni kuy paasawu ci sa kanam sëgg ci sa kanam jëm fi sa poom yi bët sa sa sa poot yi nga sëgg ba noonu ba pare jël sa loxo euh, euh, ndejoor euh, mooy mooy daal di koy croiser croiser bras yi mais ci sa suufu poqataan yi ngay jël sa loxo càmmoñ bi loxo ndejoor bi def ko ci sa suufu poqataanu càmmoñ bi jël loxo càmmoñ bi def ko ci suufu poqataanu ndejoor bi après na nga sëggi noonu mooy tafu noonu sëgg noonu sëgg boo xamante ne ni da ngay lemu waaw comme sëggu mooy ku lemu rek nga lemu sa biir bi di jege sa pooj <laughs> ginnaaw bi nga toogee toogit bi ma la wax <laughs> waaw <laughs> ba pare après nag euh, moom la naan wa yato wa yata abbadu kaffayhi voilà an yajlisa ala rukbatayhi muttaki'a wa yalsaqu wa na batnahu bi fakhidayhi wa yata'abbatu kaffayhi voilà <laughs> mooy lii tamit eh, borom xam-xam yi rek daan am nañu ne lii mooy alqurfu saayit lii la voilà gis nga toog comme ni ngay jullee daal di sëgg jël sa biir bi sëgg ko ba ci sa poche ba pare jël sa ñaari loxo yi daal di croiser bii jaar gauche bu droite bi dem ca poqataanu eh, càmmoñ ba bu càmmoñ bi loxo sa sa sa sa kaff yi mooy sa tenk yi beneen bi dem ci li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, po nu mu tudd poqataanu ndejoor bi après nag nga sëgg def noonu nag loolu nga lemu noonu mooy loolu tamit wax la ci ne loolu mooy al qurfusa boobu it am nañu ne <laughs> toogin boobu it ci la waaye bon waxoon nañ la daal li nga xam ne mbir mi loolu la mooy li gën a dëgër mooy li ñoom imaamul Buxaari wax ñoom imam Abu Ubayda ñoom imam An-Nawawi moo tax mu ne ma ne bi yadayhi bu ne wa huwa al-Qurtusa rek muhtabiyan boobu mooy al-Qurtusa voilà benn la mooy ihtiba toogin woowu nga xam ne da ngay croiser les bras léegi nag man nga koo defe sa yére bloqué sa yére bi nga sol mu bloqué la mu bloqué la loolu wala mu bloqué la sa ndigg bi ànd sa ndigg bi ak sa óomi sa sa sa sa óomi li nga ko yëkkatee sa yeel yi wala nga def kook sa loxo voilà léegi euh, mu ne kon xay la kon buñ ñëwaatee kon fii voilà loolu lañ bëggoon a euh, indi précision beneen boobu nga xam ne am na ci boroom xam-xam yi ñu koy tudd rahmatullah alayhi ne loolu euh, tamit ci xurfu saala bokk ah ñeen nag man bi ma gisee yeneen saa salaam tooge noonu fara fa lamma ra'aytu rasulallahi bi mu gisee ndawal yàlla saa salaam al mutakhashi'u fil jilsa mu toroxlu lool ci tooginam boobu ni mu toogee ma xool ko ur'ibtu rek ma tiit min al faraqi mooy daa mel ni liñ naan chair de poule lay niru jekki rek mel ni ko mel ni mel ni ku ñu rëngi rëngee mooy ur'ibtu mooy rëngi rëngee nañ min al faraqi ndax tiit <laughs> waaw waaw je suis saisi par la crainte d'Allah ma yii ma tiit ci saa si ya <laughs> léegi mu ne rawaahu solo na hadis bi Abu Dawud al imaam Abu Dawud wa Tirmidhi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi ala al jamii léegi hadis yii nii kon al imaam nee na ki ko solo mooy al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima léegi laaj bu njëkk mooy est ce ñoom ñaar dong ko solo lañ naan waaw ñoom ñaar ñoo ko solo bon hadis bi bon waxoon nañ ne doonuñ ko woon tudd bokkul woon ci ñuy tudd fii mooy al imaamul Buxaari <laughs> nga ne ma ah imaamul Buxaari duñ ko fi tudd yow hadis bi passé rek al imaam Abu Ibn Umar ci moom moo ko solo ma ne non ci adabul mufrad <laughs> voilà <laughs> adabul mufrad mu ngi ko jële ci ki ki ki at-Tabuzaki euh, la ko jële waaw at-Tabuzaki ci la ko jëlee boobu euh, Musa ibn Ismaïl te imaam Abu Dawud ci moom it la ko jëlee bokk na ci sëriñ ñu ngi ko jële waxoon naa la ñoom ñoo bokk sëriñ boobu al al imaam al-Hafiz al-Minqari at-Tabuzaki Abu Salama al-Basri ah moom ci Adabul Mufrad al imaam al-Bukhari indi na fa xaalis bi kon al imaamu Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi léegi na ñëw ci liñ la waxoon. mooy imam Abu Dawud rahimahullah xoolal ni mu ko solo imam Abu at-Tirmidhi te imam at-Tirmidhi non seulement dina ko ci kii bi euh, waaj yi nii euh, waaj yi fii ñu nekk nii mooy lan euh, mooy ci sunan bi waaye naka noonu kii kii imam at-Tirmidhi laa bëgg a wax moom indi na ko ci sunan bi waaye indi na ko en même temps indi na ko ci li nga xamante ne mooy ash-Shama'il at al al muhammadiya mooy Shama'il téereem boobu naka noonu imaamu at-Tabarani yu daal dina koy soloowe eh, eh, rahmatullahi ala al-jamii léegi al-imaamu Abu Dawud mu ngi ko indi ci awwalu kitaabil adab baabun fi juluusir rajul hadiis yi ñu gis fan yi yépp fii la jóge waaw awwalu adab baabul waaye buntu beneen buntu fii juluusi rajul ci toogu waayu góor gi mu ne haddathana Hafs ibn Umar wa Musa ibn Isma'il mu ne haddathana imam Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sijistani aw wala as-Sijizi rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana nettal nañu Hafs ibn Umar mu nekk ñu nettali mooy Hafs ibn Umar de Hafs ibn Umar ibn al-Harith ibn Sakhbara al-Azdi wa an-Namari wa Abu Umar radiya rahimahullah al-Basri rahimahullahu ta'ala wa Musa ibn Isma'il di Musa ibn Isma'il al-Minqari mawlahum at-Tabuzaki Abu Salama al-Basri mi ñu la doon wax sànq ne Imam al-Bukhari ci moom mi it la ko jëlee qaala ñoom ñaar ñoom nee nañ haddathana nettali nañu Abdullah ibn Hassan al-Anbari mu nekk leen nettali mooy Abdullah ibn Hassan al-Anbari at-Tamimi Abul Junayd rahimahullahu taala qaala mu ne haddathatni jaddataaya waaw moom mu ne nettali na ma sama ñaari bàjjen ñoo ma nettali man Abdallah ibn Hassan at-Tamimi ah, Abul Junaydi mu ne sama ñaari bàjjen ñoo ma yu nettali mooy kan mu ne Safiyatu wa Duhaybatu muy Safiyatu bintu Ulayba ah, moom nga xamante ne al-Anbariya ah, radiyallahu ta'ala rahimahullah eh, moom imaam al-Hafiz boroom borom Taqrib at-Tahdhib nee na maqbula ku ñuy nangu ay waxam la eh, léegi moom wa Duhayba ak sœuram voilà mooy sœur ay sœur lañ Duhayba bintu Ulayba al-Anbariya moom tamit moom tamit borom Taqrib at-Tahdhib nee na maqbula ñoom ñaar ñëpp ñaari sœur yi muy Safiya ak Duhayba ñoom ñaar ñoom nekk euh, Binta Ulayba nekkoon bàjjanu kii nga xamante ne mooy Abdallah ibn Hassan ñoom ñaar ñëpp ah Ibnata Ulayba moo tax mu ne Ibnata Safiyatu wa wa Duhaybatu Ibnata Ulayba di euh, doomi Ulayba qaala Muusa mu ne imaam Abu Daawud mu ne sama sëriñ bi ma mujjee tudd muy Muusa ibn Ismaa'il moom nii la ko waxe dane bint Harmala waaw moom dana ñoom doxay baak ñee bintu doom di doomu xarmala wa kaana taata nekkoon nañu ñoom ñaar rabiba tay qayla ñoom ay doom jiit li qayla la ñoon bintu maxrama waaw muy qayla saxaaba bi qayla bint maxrama ibn qurt al-anbariya at-tamimiya ah, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa kanat jaddata abihima te moom seen Eh, bàjjanu seen ñaari baay yi la ñoon moom Safiya ak Duhayba annaha kana moom xayla de axbarat axbarathuma moo leen nettali annaha ra'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa qaa'idun al-qurfusa falamma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam al-mutakhashshi'a mu ne wa qaala Muusaa falamma ra'a rasulullahi rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam al-mukhtashi'a wala al-mukhtashi'a mu ne waaye loolu la ñu mu ne waaye wa qaala Muusa kanta Muusa ibn Ismaïl al-Hafiz at-Tabuzaki al-Minqari yu moom sama sëriñ bi moom al-Mutakhashian la wax waaw moom expression boobu la utiliser ba ma gisee yonent bi alayhi salaatu mi nga xamante ne al-Mutakhashian ah bu njëkk bi ah, mukhtashian mukhtashian bu njëkk bi loolu al-mukhtashian loolu daa nekk ci buntu eh, li nga xam ne mooy eh, eh, if al-iftial beneen bi nag ci tafaawul mutaxashiyan comme mutafaa'il muxtashiyan mufta'il ah mooy ki nga xam ne dafa toroxlu lool waaw waaw wàcc boppam ngir yàlla waaw kon nag mu ngi noonee léegi mu ne bi ma gisee lool fii jilsati ur'idtu min al ci laa rëngi rëngee nañu ma man tay laa wax min al ci ragal ci tiitaangi goo xam ne moo ma saisir allahu akbar léegi nag kon nii la ko euh, euh, ki nga xamante ne nii mooy alxaki euh, solowe al imam Abu Dawud léegi nañ xool imaamu Tirmidhi Abu Isa rahimahullah moom ni mu ko indi mu ne abwaabu moom mu ko indi ba mit ci ci kitaab awwalu kitaabil adab Abu Dawud moom nag ay abwaab lay abwaabul adabi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi thawbil asfar voilà buntu bi nga xam ne mooy ñëw mooy bunti teggin Abdullah dañ koy jële ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam baabu buntu maa jaa li nga xam ne dikk na fi sawbil aswar yi ci bunt ci yére boo xam ne dafa mboq mu ne haddathana Abdu Abdu ibn Humayd mu nekk ñu nettali al imaam Abu Isa at-Tirmidhi mu Abdu ibn Humayd Abdu ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi al-ma'ruf ah, nga xam ne dafa moom ku ñu xame la ci al-Kissi dañ naan Kissi ñu naan Kissi hmm? ah, ah, Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddasanaa Affaan ibnu Muslim Affaan ibnu Muslim as-Saffaar wa Abuu Usmaan moom mu ne ki leen nettal mooy Affaan ibnu Muslim di Affaan ibnu Muslim ibnu Abdillah Abuu Usmaan al-Baahili al-Basri as-Saffaar al-Baghdaadi rahimahullaahu ta'aalaa moom ñaar yëpp la woon Baahili ci Basri ak Baghdadi as-Saffaaru al-Ansaariyu mawlaahum rahimahullahu ta'aala Abu Usmaan qaala mu ne haddathanaa Abdullah ibn Hassaan moom lañ gis sànq ah moom lañ gis sànq ci càllale bee annahu haddathahu kon moo ko nettali annahu kon moo haddathathu jaddataahu ñaari bàjjanam yi dañoo ko nettali muy Safiyyatu bintu Ulayba wa Duhayba bintu Ulayba haddathataahu an hmm? qaylata binti mahrama wa kaanata rabibatayha wa qaylatu jaddatu abihima ummu ummi nan la nekk seen seen seen seen seen bàjjan ah qayla yaayu seen yaay la waaw ah, moom la wolof di wax eh, kii bàjjan bu dee wolof côté yaay la koy wax côté baay côté baay ah, côté baay la koy wax sa sa sa sëru baay la naan bàjjan ah keneen fi lu mu ko wax tanta côté yaay <laughs> wa qaylatu jaddati abihima ummu ummihi mooy qayla moo moom moo jur yaayu ñaari ji baayu non yaayu euh, ummu um mooy pap seen papa ñoom seen yaay qayla mi moo ko ummu umme hein jaddatu abihima ummu umme waaw mu ne annaha nee na qaalat qadimna rasulillah xoolal gis nga kon imaamu Tirmidhi bosam mu ne qadimna xëy na mu ne dañoo dañoo dëgmal ala rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam imaamu Tirmidhi daal di gàttal xadis mu ne fa zakaratal xad fa zakaratil xadisa bi tuule mu tudd xadis bu gudd bu ci guddaayam nettali bi gën a gudd lii mu ne hatta jaa rajulun mu ne ba ni nga xamante ne nii benn waay ci lay ñëwee fekk yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi toog rek. ah wa qad irtafa'at ash-shams fekk boobu uh, jant bi yëkkatiku na bi ci kaw fa qaala mu agsee waa ji agsi ne assalaamu alayka ya rasuulallah benn waay ñëw ne assalaamu alayka yal na jàmm nekk ci yow ya rasuulallah yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne fa qaala rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko wa alayka assalaamu wa rahmatullah ne ko yal na hmm, yow jàmm tamit nekk ci yow wa rahmatullah mooy da ko cee dolli waaw waaw gisoon nañ euh, li jëm ci wàllu salaam taxawoon nañ ci ci àpp jullit ci wàllu jullit ak mbokk jullitam a euh, euh, kii an-Nawawi moom da koy utalaat beneen téere boo xamante ne nii loolu la koy def <laughs> ginnaaw bi nga xamante ne nii mooy euh, euh, ci wàllu ay nuyoo nan la ñuy nuyoo aadaabu di jëm ci wàllu ak nuyoog loolu xam nga loolu gisoon nañu ko foofu taxawoon nañ ko moom kitaabu salaam da indi defal ko téere ginnaaw téere bii ñu nekk moom la ciy teg moo tax insha allahu taala téere boobu ñu ci yàggaan ah. waaw parce que bële moom dañ cee yàggoon waaw kon <laughs> kon gisoon nañ loolu nga xam ne nit ki bu la ne yow li gën mooy nga ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah bu la ne asalaamaaleykum wa rahmatullah nga ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu yokkal ko comme loolu moo tax kii dafa ñëw na yonent bi saa saa assalaamu alayka ya rasulallah yal na jàmm nekk ci yow muccug nekk ci yow yow bor yow yonent bi saa saa yonent bi ne ko wa alayka salaam wa rahmatullah te yow yal na jàmm nekk ci sa kaw waaye wa rahmatullah yërmande léegi nag xayla ne wa alayhi taani nabiy sallallahu alayhi wasallam asmaalu mulayatayni mu ngi soloon ay yére yoo xamante nii asmaal asmaal ay yére la yoo xamante ne nii hein saman yére la boo xam ne daa ràpp mooy as taw xam ne daa ràpp <laughs> waaw waaw mooy yére saa day sànn la ilaha illa allah ah kon um, um, am la soit mu nekkoon complexe am nañu ne peut mu nekk benn bi waaye da ko mais li gën a mooy ñaar asmaalum mu layya tay ni mooy ñaar la ñooy nga xam ne dañ koo tasghir waaw tuutal ko al isaar waaye waaye nag daa nekkoon loo xamante ne nii eh, dafa nekkoon loo xam ne lu ràpp la woon waaw mu ne kon asmaalun la soloon mu layya tay ni kaanata bi zanfaraan ci zanfaraan lañ ko doon am na façon kii la ab ab ab zaaru lu ñuy diwoo la euh, loo xamante ni day mboq nag loolu moo tax mu indi ko fii def ne euh, dafay jaune moo tax mu ne euh, maa jaa fi sawbil asfari voilà léegi <laughs> zanfaraan waxat nafadata mu ne te gis nga ñaari yéreem yooyee mu soloon nekkoon nañ Euh, mooy daanaka zafaraan yi ci woon ñëwoon na ba ba deñ daanaka euh, euh, mooy cuub giñ ko cuube woon parce que moom lañ ko tuube woon waaye demoon na bay deñ daanaka waqat nafadata moom lay wax waaw ñoom ñëwoon nañu daanaka daanaka ba daal desul ci lu dul ay jeexital kese waaw kon léegi nag ginnaaw loolu mu ne mu ne wa ma an wa ma an nabi te nekkoon na yonent bi sallallahu alayhi mu ngi téye woon usayyibu naxla mooy caru ay car yu sew yu tàndarma waaw yu garabu tàndarma moom la yoroon xam nga lii la imaamul haafid ibn hajar ci jotaay bii ñu génn euh, doon wax ne euh, euh, le fait que mu téye woon ko loolu tekkiwul ne kon yonent ma alayhi salaam defuloon ihtibaar ke ne lool kon kon defuloon ihtibaar loxoom parce que en fait riwaay bi génnoon bu Seydina Ibn Umar bi xam nga Fulayh Euh, boo fàttale ko ci Fulayh la jaaroon hein parce que Muhammad ibn Fulayh moo ko jële ci bàyyi di xam am Naafi' an ibn Umar boo fàttale ko càll la boobu Fulayh après moom dafa am euh, ci yoon boo xam ne hadith bi dafa fa jaar boo xamante ne nii foofu Fulayh ci boppam euh, fekk Muhammad ibn Musa al-Ansari al-Qadi nekkoon juge moom moo ko jëlee ci Furayh cette fois ci jëlewu ko ci ci du doom ji Muhammad moo ko jëlee ci baay moom mu ne fa araana Fulayhun mawdi'a yaminihi ala yasaarihi mawdi'a ar-rusgh mu ne Fulayh daal di ñuy wan yonent bi saa saa ba mu defee Ibn Umar ba mu ne xam nga parce que Ibn Umar da ne ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wasallam bi finaa'il ka'bati muhtabiyan bi yadayhi hakadha mu ne man damaa gis yonent bi saa salaam ci enceinte ci kuuru kaaba gi mu def istiba toogi du wow ak loxoom hakka daa mel nii wa wasafa bi yadayhi al ihtiba mu mu melale ci loxoom al ihtiba li nga xamante ne nii mooy toogin woowee daal ihtiba di al ihtiba mu daal di koy melale waaw kon mu melale kon al hakka loolu nag fu rey doon ko wane ne yoneen saa salaam moo tax ñu naan am na riwaay boo xam dane yoneen saa sam ni mu ko defee bi mu toogee noonu dafa jël loxo ndejoor bi jàppe ko loxo càmmoñ bi mooy tenk euh, euh, fii fi ñuy takk moon rusqu yi foofu poignée bi foofu la jàppe loxo ndejooram jàppe ko loxo càmmoñam waaw sauf que fii kii dane daa yoroon ci loxoom li nga xamante ne nii mooy euh, ak caru tàndarma loolu nag moo tax ñenn ñi ne boo kon al ihtiba yoneen saa salam Euh, fii euh, daal du fi euh, comme que daa am lu mu téewoon ci loxo bi te ixtibaa nee lañ koy defee kon loolu mooy wane na kon yeneen saa salaam kon ixtibaa bi defewu ko woon ak loxoom waaw ba imaam al-Hafiz Ibn ne woon bo loolu dara la yàqul wala dilaalata fiihi ala nafi al-ixtibaa waaw ndax daara ndax loolu yàqul dara tegtewul ne boobu kon toogawul ixtibaa fa innahu taaratan yakunu bil yadayni wa taaratan bi sawbin waaw fa la'allahu al-waqt alladhi ra'athu qayla kaanat muhtabiyan bi bi voilà mu ne léeg-léeg ndax léeg-léeg ihtiba da koy def ak sa loxo léeg-léeg sa yére bi nga sol nga koy bloqué wax naa la sax léeg-léeg nga am ñu takk benn mbir moo xam ne ab ab lu ñu wëral ab kii bu bu wër ñu takk ko mu wër seen digg li ba ci seen bëti oom yi wala seen seen yeel ya ñu bloqué ko noonu mu ne ndax léeg-léeg day nekk ci loxo yi ñaari loxo yi léeg-léeg mu nekk ci yére mu ne amaana xayla euh, bi mu gisee moom yeneen saa salaam defew daa nekkoon yére bi mu soloon moom la bloqué woon noonu diggante ndiggileem ndiggam li moom alayhi salaam ak tànkam yi ba moo tax mu téewaale li nga xam ne mooy loolee kon mu téewaale benn caru euh, kii euh, tàndarma garabu tàndarma waaye loolu luñ mën a dégg la waaye tamit yàqul c'est possible nit ki ihtibaa ak ak tànkam ba pare ak ta ak loxoom ba pare mais ba pare mu téyewaale xam nga lool mooy mën na téyewaale ci ñeneen ci baaraam yi li nga xamante ne ni mooy kii mooy ab caru tàndarma jàppe quelque baaraamam kii yi ba pare téyewaale caru tàndarma loolu mën naa nekk <laughs> loolu it lu mën a nekk la lu ñu mën a dégg la voilà mooy du caru tàndarma yi la jël def ko istibaabu wërale ko non voilà non voilà mooy yéeréem bi mu soloon la defoon noonu bu dee ci kaw boobu ni ko imaamul euh, alxaafis na xajar tekkee waaye dañu gis ne tamit c'est possible que ne mu teewoon loxo euh, te poignée bi euh, teen ko loxoom boobu mooy ci ñuy takk lam ci ñuy takk lam wala mont dañuy takk mont mu téye bu ndejooram bi téye ko càmmoñ bi ba pare du du du ñàkk mën na téyewaale dara ci suuf noonu muy muy caru tàndarma bi loolu yi lu mën a nekk la xay la ne man noonu laa ko gisee léegi nag eh, bu ñëwaatee ci riwaay imam at-Tirmidhi bi rahimahullahu taala léegi nag mu ne mu ne wa ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon usayyibu naxla voilà mu ngi yoroon usayyibu naxla mooy eh, moom lañ la wax sànk muy ay cari tàndarma yoo xam ne yu sew la ah yu sew yu sew xam nga loolu nit man naa téye loxoom noonu téyewaale ko léegi léegi kaay kaay kaay euh, fii nii xoolal sama kii ci euh, ni nga xam ne noonu la ko ni mu gën a ci ash-shama'il yooyu te adabul mufrad at-tabara at-tabarani tamit foofu <laughs> xaara déglul xoolal xoolal xoolal ba léegi ci nettali xayla bi mu ne <laughs> foofu dane ah waa bi mu ñëwee mooy at-Tabaraani moo ko soloo ci guddaayam léegi eh, eh, ci sanad boo xam ne al mooy sanad bi te imaam al Hafiz Ibn Hajar nee na bi la ba's bihi voilà mooy amul benn problème voilà pas problème imaam an-Nawawi fii ci dara dan nag rawaa Abu Daawuda wa Tirmidhi rahmatullah alayhi rahmatullah alayhima imaam at-Tabaraani ni mu ci guddaayam dane Qayla nee na bi mu tuddee xadis bi fa fijji mu ne fa jaa rajulun qaala assalaamu alayka ya rasuulallah fa qaala sallallahu alayhi wa sallam wa alayka assalaamu wa rahmatullah mooy li ñu gisoon sànq mu ne wa alayhi asmaalun mulayatayni qad kaanataa bi za'faraan fa nafadataa wa bi yadi yadayhi wa bi yadihi husaybu naxla léegi nag eh, ba pare mu ne eh, qaa'idan al-qurfusaa yeneen bay saa saa mu ngi toogoon al-qurfusaa qaalat Qayla nee na falammaa ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam al-mutakhashshi'a fi al-mutakhashshi'a fi al-jilsati ur'idtu min al-faraq comme ni hadis bi wax ba ma gisee Yonent saa salaam toroxlu ci toogaayam bii mais mu saisir ma ak tiitaange quoi. qaalat Qayla nee na falammaa ra'ay léegi mu ne fa qaala lahu jaliisu fekk Yonent bi alayhi salaam du moom kese moo toogoon am na ku mu toogaale loon <laughs> am na ku newoon ci wetam toogoon ak moom. léegi mu ne fa qaala lahu jalisu ki toogaloon ci wetam ki toogoon ak moom ci wetam ne ko ya rasulallah ur'idatil miskina <laughs> ne ah yeneen saa salam ndaw si nday sànn <laughs> mooy boo gisee ko ko kii quoi mooy eh, eh, la <laughs> vraiment nag naan nday sànn la pauvre ak yooyu mais tekkiwul que ne lu lu péjoratif bi ci jublu nday saan mooy boo naan rek ay nday saan yu mel noonu ah yeneen saa salam nday saan ndaw si de <laughs> tiit na de <laughs> mooy moom seetlu na ne eh, eh, eh, ndaw si bi mu xoolee gis yoneen saa salaam dafa tiit yoneen saa salaam nag xoolul woon ndaw si mooy moom mu ngi toogoon jublu ci boroomam ah aljamu ala allah moom seetluwul woon ndaw si sax <laughs> mais ki mu toogal seetlu na ko mais seetlu na tamit ndaw si bi mu nee moom gis na ndaw si bi mu agsee ak bi mu gisee yoneen saa salaam réaction bi mu am mooy réaction ku tiit quoi. léegi nag ah ki mu toogaloon ne ko ya rasulallah ah ndawal yàlla li saa sam ur'idatul miskina de <laughs> ah ndaw si ndaysaan moom eh, eh, tiit na de tiit na de <laughs> eh, daal di wax wax waa ji ki mu toogaloon walam yandur xool xoolul sax mooy li nekk woon noonu la nekk daal di wax ne ah ilayya ya miskina alayka sakina mu ne ma <laughs> ilayya waa ñëwal ci man yaa miskina nee xooluma ma mu ngi ko naan yow moomu tiit ñëwal ci man ah alayka sakina yal na dak dal nekk ci sa kaw bu mooy gis li ma tiit jaru ko waaw alayka sakina alayka sakina waaw alayka sakina yal na dal nekk ci yow nee na bi yoon saa sa bi ma waxee lool rek fa zahaba anni ma ajidu min ar-ru'b nee na ci saase tiitaange ba ma saviroon raga gooy kii gama gama gama jàppoon bu ma ko gisee affaire bi daal di dal <laughs> mu daal di dem waaw kay <laughs> kon mu ngi noonu parce que yonent bi alei saa en fait boo ko lii day wane ne xayla mii da ko doon dóor a gis waaw loolu mën na nekk ne da ko doon dóor a gis wala ma su ko woon gis ci position bu mel nii waaw moo taxoon mu tiit affaire bi saisir ko waaw te xam nga yonent bi alei salaam moom daa nekkoon koo xam ne boo ko boo ko mësul a gis boo ko dóor a gis nii mooy dana dina am loo yëg comme moom mii dina am loo yëg waaw tam nga ne yii kii moom xam naa du ko ñuy parce que am na am na benn nettali bu sëy Seydina Ali bu ñuy jëlee ci Seydina Ali bu doon wax lool naan yenn saa salaam boo ko gisee <laughs> eh, moom xëy ba gi téyu gi da lay saisir jàpp day tax yow yii jàpp tem nga jàpp yii kii moom du ko ñuy ñeme kii moom waaye nee mooy neex a doxal waaw <laughs> waaw moo <laughs> léegi moo tax Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu doon na wax ne waaja daa ñëw yeneen saa sarab woo ko <laughs> euh, euh, mu tiit waa ji tiit ah kaw kaw bi tiit waaw ndax yeneen saa sarab xoo yeneen tubaab yi saa sarab na ko dalal dalal dalal man duma kenn. ku dul doomu jigéen boo xam ne ci Quraysh la nekkoon xam nga lu mu doon lekk alqadid mooy sama yaay di amee xam nga lu mu doon lekk mu naan ko man duma ma buur man doomu ndaw laa soo xamante ne nii yàpp ah gëléem yi buñ ko jëlee weer ko ci naaj yu ba wow ba naaj wi kii ko sama yaay ci loolu la doon lekk man doomu kooku laa kon bul rëy bul du ma buur kon bul bul bul bul bul bul bul dalal dalal <laughs> naka noonu Imran no Husayn nettaleem bu gudd boobu nga xam ne bañ jógee Tabuk wala bañ jógee fële Tabuk wala yooyu bi nga xam ne ci xare boobu mooy mazada yooyu mu doon ndaw soosu euh, mushrika boobu yoroon euh, te ñu jëli woon ay feeram fekk ci yoon bi yoneen saa salaam benn jour ñu julli ba pare mu gis fajar quoi ñaari nit ñu isolowu fële ñu toog fële ñoom julli wu ñoom saa salaam bi mu julli ba pare tourné gis Hmm? am na boo xam dane yaa fulaan dane yéen ñaar ah ma mana'akuma an tusalliya ma'a ma al-qawm ma'a an-nas ah lan moo leen tere ngeen julli ànd ak nit ñi ñu ne ah yeneen saa saa ñun de dañoo julli woon suñuy suñu rixaal yi ba pare suñu tànt ya mu ne bu bu ngeen tee seen tànt yi ba pare ngeen ñëw fekk nit ñi julli julliwaat leen ak ñoom ah voilà léegi am na boo xam ne yeneen saa saa da ko daa woo te <laughs> na woo gars yi seen seen seen kaw bopp yi nii di yëngatu waaw ci côté booy sàqam yi foofu di yëngatu mu yëngatu bu baax ndax tiit yeneen saa salaam dalal leen quoi waaw <laughs> <laughs> ndax ndaw si it lu xaw mel noonu dal waaye di ne ko eh, eh, yaa miskiina ñëwul ci man yow <laughs> yow ndaw si alayki sakina fa dhahaba anni ma ajidu min ar-rumba qayla ne li ma amoon ci tiitaange yëpp daal di naaw bint Maxrama eh, al-Anbariya radiyallahu anha wa ardaaha وعنا بها وجعل الجنان العلى مسكنها ومأواها imaam kii nag Az-Zahabi nee na muhaajiriya Xaylami ku gàddaay le daa gàddaay bokk na ci ñi gàddaay ah sahaabiya muhaajiriya radiyallahu anha wa ardaaha léegi kon hadis baa ngi nii léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy Euh, euh, euh, wa jawaaz al-qu'uud mutarabbi'an wa muhtabiyan fii ko imaam an-Nawawi moom deful benn différence entre al-qurfusaat ak li nga xamante ne mooy moo ak ak ak muhtabi moo tax bu ëndiwaat bi nga xamante ne xam nga fee moom moo ne wa huwa al-qurfusaa hadiis Seydina Abu Ibnu Umar bi radiyallahu anhu te imaamul Buxaari noonu la tuddoon bunt waaw <laughs> waaye fii moom dafa leer saxaaba bi ci boppam saxaaba bu jigéen bi moo ne maa gis Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa huwa qaa'idun al-qurfusaa waaw mu bëgg laa wax gis nga ni ko ah, Ibnu Umar gise woon naka noonu la ko ndaw si gise mooy toogin boobu la waaw toogin boobu nga xam ne taxawoon nañ ci ak tere bi ko yoneen saa saam di tere bésub àjjuma lu tax voilà ñu moom Imaam An-Nawawi daa jàpp ne amul benn différence entre al-qurfusa ak li nga xamante ne mooy al euh, al muhtabi waaw même bu dee ne ñenn ñu waxoon nañ la ñoo xam ne dañuy def ne am na différence kay am na différence parce que ku mel ni al kii al imam ibn moom dane am na différence hein non eh, eh, imam al Daawudi moo ko imam ibn Tin moo ci moom moo nettali ci moom ne am na différence entre al ihtiba wal qurfusa mu ne al mooy an yuqima uh, rijlayhi waaw wa yufarrija bayna rukbatayhi wa yudiru alayhi thawban wa yaq'uduhu waaw aw ghayruhu fala yunha anhu wa in lam yakun alayhi shay'un fa huwa al-qurfusa waaw moom mu ne al imaam ad-Daawudi kat imaam nit ki moo ko wax ne imaamu Daawudi moom dafa leen a na ihtiba mooy nit ki an yuqiima rijlayhi day taxawal ñaari tànkam yi ba pare wa yufarrija mu daal di xaw a écarté bayna rukbatayhi diggante ñaari óomam yi mooy du leen taqale wa yudiiru alayhi sawban ba pare mu daal di leen ah, Euh, euh, wërale benn yére wa yaquduhu daal di koy takk xam nga bii laa doon wax ne bii bokk na ci façon yi nga xam ne loolu ci ci ci istiba la bokk voilà nga xam ne waaye day jël benn affaire wërale ko mu jaar ci ndiggam léeg tànkam yi daal di koy takk noonu mu ne fa in kaana alayhi xamis bu dee waa ji muy def lool soloon na yére boo xam ne bu gudd la jóge ci kaw ba ci suuf bu jot ah aw ghayruhu wala leneen loo xamante ne nii daal dina tax ay awraam du feeñ fala yunha an kenn du ko tere wa in lam yakun alayhi say bu dee nag dafa def lool ba pare waaye dara newul ci suuf ay awraam mën a feeñ fa huwa al moom daa bëgg al qurfusa mooy bi nga xamante ne nii nit ki bu ko defee awraam day feeñ waaye du loolu waaw parce que yonent bi saa saa ndaw si nee na loolu la def waaw te loolu moo tax affaire bi insha allahu allah mooy al ihtiba ak al qurfusa c'est la même chose voilà c'est la même la. voilà mooy toogin boobu moom benn la liñ ciy tere nag euh, rawatina façon toogin yooyu yépp comme que nit ñu bari benn yére lañ doon yor sa benn yére boobu boo ko defee na nekk yére boo xamante ne nii boo yëkkatee sa tànk noonu euh, bu say awra bi bu dee saw ayra feeñul dara ci newul te loolu toogin la boo xam ne bu bari yonent may saa saam bari waana lu mu doon tooge noonu wax naa la nag bi ñuy tàmbali beneen façon boo xam ne am na ci boroom xam-xam yi ñu naan kurxu saa day tekki sukk say bëti oom comme booy julli ni ngay tooge toogaayu ñaareel bi comme toog boobu après nga nga nga jël sa biir bi mel ni danga koy taf ci sa pooj yi jël sa ñaari loxo yi croiser ko croiser bras voilà li ñu naan croiser les bras waaw léegi nag sauf que sa tenq kii poignée bi bu bu droite bi ca poqataanu gauche ba la jëm mooy tenq loxo ndejoor bi dem ci sa poqataanu euh, càmmoñ bu càmmoñ bi sa tenk euh, càmmoñ dem ci poqataanu ndejoor bi nga sëgg noonu am na tamit ñuy wax loolu wal ilmu inda allah waaye euh, euh, lële moo gën a siiw li nga xam ne moom lañu la waxoon fan yi yëpp kon nag mu ngi nii nga gis ci mooy dañu ci ginnaaw lii kon lëkkaale bi feeñ na mooy loolu day wane ne kon possibilité tooge noonu muy al qurfusa mooy al ihtiba léegi nag leneen luñ ciy jànge mooy jaam bi nit kii daa war a nekk koo xamante ne nii day ragal yàlla day toroxlu ci ak tooginam moo tax yonent bay saa saam ne woon man damay damay lekk comme ni jaam di lekke di toog comme ni jaam di tooge allahu akbar waaw moo tax gisoon nañ keroog bi nga xam ne ci lañ indi ndab lu rëy loolu le nit ñi commencé bari rek yonent bay saa saam samp al muqay <laughs> samp bëtu óomam yi ngir xajal nit ñi ñu gi ba pare euh, tafal euh, kii leen euh, boole leen ñu ñu taqaloo rek mu su mu sukk noonu ngir dina xajal nit ñi tamit ndax nit ñi ngi commencé bi bari ba kaw kaw bi ne mais lan mooy toogin bi <laughs> waaw lan mooy toogin bi waaw lam ko waxoon xamal ko ne moom jaam la ak yooyu kon loolu mooy lii la quoi mooy nit ci sa toogin sa sa sa xaal lépp da ngaa war a nekk koo xam ne tax mutaxashia waaw mu muxtashia waaw nekk koo xamante ne nii vraiment da am da ngay am connexion direct ak sa borom quoi di am ragal yàlla waaw ngir yàlla nag pas ngir cinéma yooyu ah yow bu la boo nee foo xam ne xam nga ne mbooloo yi léegi ñu agsi wala nit ñi di la gis wala yooyu nga toogin toogin woo xam ne ñu naan tey diw moo yaarame nangam ak nangam te boo dëkkee feneen sawaay kenn nga mel dañ naan wee xanaa kay du moom bu fa kenn newul wala ñi nga miinal ñi nga miinal def lu ay déconné dañ naan xanaa kay du moom loolu nag baaxul waaw yii di muy ñëw ndaw si yoneen saa saam yëgu ko sax waaw <laughs> waaw te mu ngi toog mutaxashia waaw toroxlu ngir boroomam tabaaraka wa taala nit ki day tàmm di mel noonu waaw di ko tàmmal boppam même bu ko amul commencé ndax nag di noonu ndànk ndànk insha allah borom bi dina la ko yombal wallahu taala alam di bàyyi xel di di di di di di xalaat ci borom bi tabaaraka wa taala ay mbindam ni ak aayaam yi nga xam ne moom la fi def loolu lu ama am solo la kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala